an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ash-shuhadaa'u xamsa al-mat'uun wal-mabtuun wal-ghariiq wa saahibul hadm wash-shahiidu fi sabiilillah muttafaqun alayhi kon al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahimahullah bi ñu ubbee suñu chapitre bu bees bi ci kitaabul jihaad muy ñaareelu chapitre ci kitaabul jihaad di chapitre deux cent bi ñu tàmbalee had euh, Riyad bi ba léegi doon wax baabu buntu bayaani di leeral jamaatin min ash-shuhadaa booloo ci shuhadaa uy martyr yi fi sawaabil aaxira nga xam ne ci ay martyr lañ alaaxira la leen borom bi di may daraja jooju la ñuy am yool boobu waaye nag fii ci àddina wa yughsaluuna dañuy wax wa yughsaluuna tamit waaw ndax euh, ki ñuy sang euh, dañ koy sang sang bu matale waaw ghaslul mayyiti hmm, ak euh, tarsiilul mayyiti wa takfiine waaye wa yughassaluuna waaye wa yughsaluuna ñu leen di sang wa yusalla alayhim waaye malgré martyr dañ leen di sang dañ leen di jullee bi xilaafi lu wuteeg alqatil ki nga xam dañ koo faat fii xarbil kuffar fekk muy xare gi firi kooku mooy ci cosaan koo koy shahid ñeneen ñi nag borom bi tafaddulan ci ngëneelam goo xam ne moom la defal xeet yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci la ubbee yeneeni buntu yu bari yoo xam ne nit ki da mën a jaare am darajaay martyr shahid même bu dee ne e, moom e, dafa faatu ci li nga xamante ne mooy faatuwul ci toolu xare ak yéefér yi ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ ba mbëstal defoon nañ ci bon ramassé woon nañ yenn masala yi jëm ci e, li nga xam ne mooy shahid bi Euh, am na loo xam ne nag waxuñu ko woon bon waxoon nañ ko ci jata ci chapitre bi ñu génn mooy shahid lan mooy shahid lan moo tax ñu koy tudde shahid loolu waxoon nañu ko boo fàttale ko doon taxal waxu al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mais amaana fii dinañ ko waxaat indi li imam al hafiz ibn xajar wax rahimahullah ngir mu gën a yomba takk côté bi euh, ndax léegi ci benn xadis lañ ko dugaloon noonu Euh, léegi bii bu ko defee bunt bi wax baabu bayaani jamaati min ash-shuhada képp koo xam ne soxla na dellu ci loolu euh, mu fekk fii lu tax ñuy woowe shahid bi shahid ñu ñu waxa ñu jëlaat li nga xam ne faa jël euh, faa jëlaat ndax imaamu Nawawi lañ jëloon ay waxam ak yim doon toxal jële ko ci ñoom boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim tey dañuy jël bi nga xam ne moom la ci al imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah wax Ah, bunt bii nag ñu nekk nii eh, defoon nañ ko comme niñ ko waxe woon ci jotaay bee ñu génn bi ñu defee maarakatu Uhud muy xare Uhud ci njàngat yi foofu defoon nañ fi ci yaatal sax lu gën yaatu lii yu yaatoo yaatoo yaatu ci masala yi jëm ci shahid bi d'abord ndax dañ koy sang ndax dañ koy jullee ndax tamit mooy est-ce que yére yim faatoo lañ ko war a dence wala est-ce que mën nañoo jël yeneeni càngaay daal di koy sànge boole ko yére yi mu faatoo wala dañu obligé yére yi mu sa yi mu faatoo lañ koy suure ak yooyu yëpp taxawoon nañ ci foofu la ko boo demee ci les enseignements de la guerre de boo demee foofu insha allahu taala di nga fa fekk loo xamante ne eh, eh, ci lu yaatoo yaatoo yaatoo walillahi alhamdu eh, wal minna te fii euh, mooy mooy daan suñu bunt bii rek la voilà euh, dinañ def nag le tout ba bon ñu indi ko euh, mais amaan ak xadiis yi buñ koy gis liñ gisoon fële yëpp ci loo xam ne ci enseignement yi dañ ko fa dajale woon dinañ ko gis ci biir buntu bi insha allah tabaraka wa taala léegi al imam bala ñu dugg ci kon xadiis bii nga xam ne moom lañ war a gis dañuy gis ci lu gaaw di al imaam al haafiz ibn hajar rahimahullah euh, amaana euh, lii nii ñu waxoon ko ci euh, jotaay bii weesu moo gënoon a approprié mais bon masala yooyu ñu doon gis bon sa dañ doon hésiter sax est-ce ñu waxaat ko wala ñu doy loolu liñ ci gisoon ci siira bi noonu ci la guerre de Uhud waaye finalement bon ramassé nañ ko ci lu gaaw Euh, li jëmoon ci wàllu martyr bi dañ koy sang dañ koy jullee wala waruñ ko sang te waruñ ko jullee ak est-ce euh, lu ñu loo xam ne choix la euh, mooy nit ki day am <coughs> choix mooy tànn te ni mën nañ leen a sang buñ leen sangee fa xasan buñ leen sangul fa xasan lu ci nekk sunna la walillahi alhamdu wal minna al imam al hafiz ba la ñuy dugg ci lii mu ne uxtilu fa fi sababi tasmiyati shahidi shahida ci al-Fath bi muy ko bi muy shara bi nga xam ne ci kitaabu al-jihaad wa siyar eh, baabu shahaadati sab'un siwa al-qatl mu ne boroom xam-xam yi de wute nañ fii sababi fii sabab lu waral tasmiyatu shahiidi shahiida lu tax shahiid ñu tudde ko shahiid mu ne fa qaala an-Nadr ibn Shumayl rahimahullah mu ne an-Nadr ibn Shumayl rahimahullah nee na li annahu hayyun lii nag duñ ci taxaw ci yooyu dañuy ñëw rek di wax li dem <coughs> voilà ndax shahid bi day dund lii lépp imaamu Nawawi waxoon nañ ko ci buntu bi ñu génn ndax moom euh, c'est pour dajale ko fii mu gën a simple fii li annahu ndax moom hayyun day dund fa ka anna arwaahahum kon nag bu boobaa day mel ni seen ruux yi moom martyr yi shahida ay haadira day teew di fekk lépp voilà ndax ñoom ñu ngi dund comme li alquran wax yooyu duñ taxaw di jaaraat ci aay yi ko wax mu ne lool benn wax la wa qaala ibnul Anbaari rahimahullah moom it gis nañ ko fan yële <coughs> rahmatullah alayhi mu ne li anna te waxam bii gisoon nañ ko ci wax imaamu an-Nawawi li anna al-malaa'ika Anad ibn Shumayl ñoom ñëpp gisoon nañ wax yi tamit ci waxu imaamu an-Nawawi rahimahullah wa rahmatullah alayhi mu ne li anna allaha wa malaa'ikatahu yashhaduuna lahu bil janna lii yëpp gisoon nañ ko ndax yàlla ak malaakaam ni allah tabaaraka wa taala ak malaakaam yi alayhimu salaatu wassalaam dañ koy seedeel ne moom àjjana la jëm kon <coughs> loolu ñaataa wax a ngoog ñaar ñetteel mu ne euh, waqila nee nañ li annahu yashhadu dix wax la voilà boo ko toppee dina onze lay tudd mais onzième bi ba am na benn ci biir wax yoo xam ne daa répété beneen rek waaw waqila mu ne li annahu yashhadu ndax day f day témoigner inda xuruji ruuxihi ma a'adda lahu min al karama borom bi da koy wan mu mu gis li nga xam ne moom la ko dig ci teraanga moom martyr bi jamono ji nga xamante ne Eh, ci lay génn àddina loolu ñetteela ngoog mu ne waqiila nee nañu eh, li annahu ndax moom yashhadu lahu bil iman min an naar dañ koy seedeel bil ay bil amaani waaw da yashhadu lahu bil amaan dañ koy seedel li nga xam ne mooy mucc bu mu mucc moom martyr bi ci safara juróomeel bi mu waqiila nee nañ li annahu alayhi shahidan yakunu bi kawnihi shahidan ndax dafa am loo xam ne te dina wax lu mel ni mooy loo xam ne da koy seede mooy bu génnee àddina deret jooju ak yooyu loolu ab seede la boo xam ne day wane ne lii moom mooy wane ne kii martir la juróom benneel bi mun a qiila li annahu la yashhaduhu inda mawti illa malaikatu rahma ñu ne ndax duñ ko du ko du ko assister di teewee martyr buy génn àddina lu dul malaakay yërmandi kese juróom ñaareel mu ne wa qiila li annahu alladhi yashhadu yawm al qiyamati bi iblaaghir rusul yëpp gisoon nañ ko que ne moom day ndax am nañu ne eh, dañ ko ko tuddee moom shahid bi ne shahid la ndax lan yawmal qiyaamati moom day seede que ne yonent yi alayhimu salaam ñoom de jottali woon nañ waqiila juróom-ñetteelu wax bi li anna al malaa'ikata tashhadu lahu bi husnil xaatima que ne malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam ñoo koy seedeel eh, mucc gu rafet bu taaru boo xam ne moom la génn àddina juróom-ñeenteel bi waqiila mu ne nee nañu. li anna al anbi li anna al anbiyaa tashhadu lahu bi husni al atbaa waaw bi husni al ittibaa boo mu ne ndax boobaa yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ñoom ñoo koy seedeel voilà ñooy seedeel martyr bi ci rafet gi nga xamante ne nii moom mooy eh, rafetu topp gi nga xam ne moom la leen toppoon ba lii dal ko ci yoonu yàlla wa qiila li anna allaha yashhadu lahu bi husni niyyatihi ah léegi onzième bi mooy euh, ñu ne parce borom bi tabaraka wa taala da koy seedeel ci rafetu gi yéenéem gi nga xam ne moom la yéene te sell gi tax ma mu mën a joxe li gën a foor ci moom muy dundam ngir yàlla mu ne waqiila muy euh, douzième waqiila li annahu yushaahidu al malaa'ika inda ikhtisaari ne moom day teewe di assiste di gis malaaka yi ikhtidaarihi inda ikhtidaari jamono ji nga xam ne ci lay génne àddina ci lay euh, sukuraati ngir génn àddina loolu lépp day gis malaaka yi di leen assister wa qila li yu yushahiduhu al malakut min dar ad dunya am na beneen wax ñu ne euh, parce que moom yu day euh, te day day day teew di xool di contempler di xool di gis al malakut li nga xam ne mooy al mulk wal malakut li nga xam ne mooy àddina bu nëbbu boobale nga xam ne moom da koy gis min daari dunya nekk ci alamul mulk bi muy àddina bi ah, ah, lu koy lay nekk mais borom bi di ko wuññil yooyu la di ko dévoiler wa daaril aaxira ak alaaxira mu ne wa qiila li annahu mashhudun lahu bil amaani minan naar xam nga lii gisoon nañ ko kene moom dañ ko ko tuddee ndax dañ koy seedeel kene moom mucc na ci sawara wa qiila li anna alayhi alaamatun lii mooy shaahidan bi mu waxoon fële rek kene daay am mandarga boo xamante ne mooy wane ne wa qiila li anna alayhi shaahidan yakunu shahida voilà ah loolu daa am ab seede wuy wane ne kii moom bi kawnihi shahida que seede la shahid boobu li gën kii mooy li nga xam ne mooy deret jeeg li nga xam ne moo ko ci dal moo tax moo bii niroo nañ daanaka benn la waqila li anna alayhi ndax day nekk ci moom alamatum shahadati voilà mooy mandargaam ne kii moom moom daa nekk koo xam ne martyr la ndax lan mooy deret ji comme liñ gise xalis yi hadis yi maamin kalmin ak yooyu yooyule amul benn ngaañ loo xam ne bu ñuy gaañ la wallahu nag ya'lamu man yuklamu fi sabili lu dul na yawmal qiyam day ñëw <coughs> tuuru di génn di di joxe xet goo xam ne xetu misk la waaye même bu dee na couleur ba couleuru deret lay doon ah kon mu ngi noonu day am alaamatun shahidatun bi annahu qad naja daa am ci moom mandarga bu leer buy wane ne kii moom mucc na xaw ma kan voilà kon nag mu ngi nii hmm? mu ne wa ba'du eh, bi mu waxee lii kon indi na lu tax ñu tudd ko moom mu ne nag rahimahullah moom al imaam al hafiz an-Nawawi rahmatullahi alayhi mu ne wa qiila mu ne wa ba'du haadihi mu ne yenn yi nga xam ne moom lañ tudd fii nag yaxtassu day jagoo bi man qutila fi sabilillah ku ñu faat ci yoonu yàlla wa ba'duha yenn yi ya'um ghayru mooy day ghayra mooy day matale ci neneen ñi mooy seede gi nga xam ne moom la xeet te loolu taxawoon nañ ci bi imaamu Nawawi bi ñuy indi waxu lu tax ñu tudd shahid shahid que lool xeet bi la li yakunu shuhada li takunu shuhada ala nas ngeen nekk seede loolu moom ñëpp a ci yem hmm? mooy suñu xeet wa ba'daha qad yunazaa'u fiha waaw yenn ni nag dañ ko am na yoo xam ne yu ñu xëccoo martiru maaka bi léegi lii la al imam al hafiz al bu al al al nawawi daal di indi amaa lool kon mu nekkoon loo xam nañ noonu nañ ko teg ci kanamu kii bi bu ko defee ko soxlawaat eh, bu ko dégloo fii fekk ko fi mu nekk loo xam ne fi ñuy waxe shuhada ñeneen ñi mu daal di koy léegi nag buñ ñëwee kon euh, al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullah mu andil ñu xadis yi nga xam ne dugg ci xadis yi ginnaaw mbëmbëstal mi ngi gisoon ci jotaay bi ñu génn waxoon nañ ne bunt bi mu ngi seen di juróomi xadis xadis bu njëkk bi muy xadis mille trois cent mu ne abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu taala anhu annahu qaal mu ne nee na qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne ash-shuhadaa'u xamsa ñi nga xamante ne ni ñooy martyrs yi de mooy ci xeetam lay wax xamsa juróom lañu ku ci njëkk mu ne al-mat'uun al-mat'uun mooy ki nga xamante ne nii biir feebaru biir la am nga xam ne day tax biir bi di funki waaw mooy feebar yooyu nga xam ne bu la dalee non seulement biir bi day metti waaye di funki rek di néew yi waaw mooy al mabut al non al mat'un voilà al ñëwaguñ ci ko al mat'un lu njëkk wax mooy ki nga xam ne ta'un moo ko dal al mooy ki nga xam ne testiféré la mooy lan mooy ki nga xamante ne nii euh, mooy Euh, feebar boobu nga xam ne ci raa yi ci kaña yi la doon jóge nga xam ne dañ day tas ba pare gaaw a tas nag waaw muy épidémie bu garaaw waaw doon def ay ravage doon rey ñu bari ci ay ci ci ci ci siècle yi romb ak ak ak ak ak jamono yi romb ah ñun ci l'islam bi xam nañ ci ta'un Anwaas bi nga xam ne faat nañu bari ci sahabatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam te sayyidina Mu'adh ibn Jabal alayhi ridwanullah muy almat'un mooy ki nga xam ne ta'un moo ko dal allahu akbar waaw mooy peste la peste nga xam ne ci kaña yi lay jóge eh, ñaareel wal mabtuun loolu mooy bi ñu doon wax sànq wal mabtuun mooy ki nga xam ne mooy biir buy metti moo ko dal ci la génne àddina biir bi di metti rek di funki di néew yi ba mu génn ci àddina waaw nga xam ne day niiw yi rek di funki rek waaw mu ne wal gariq waaw ki ci tegu mooy al gariq mooy ki nga xam ne dafa lab ñetteel mooy ki nga xamante ne nii dafa lab dafa am noyade ci biir ndox wala déeg wala teen walla lépp loo xam ne am ndox la wala piscine mooy mu daal di ciy lab kookale loolee mooy ki nga xam ne mooy al gariq mooy ki nga xam dafa lab ñeenteel bi mu ne wa sahibul hadmi ki nga xamante ne nii mooy saahibul hadmi mooy ki nga xamante ne daa faatu fekk dafa newoon ci benn néeg boo xamante ne toit bi moo daanu mooy tiig bi moo wadd ci kawam mu daal di faatu kooku la mooy saahibul mi waaye loolu boroom xam-xam yi dañu ne eh, yu léegi dañ ne mooy képp koo xam ne alqasf dafa nekk ci ab kër wala am fu mu nekk noon yi daal di bombarder foofu wala am am am oto bu explosé fële tël comme attentat ak yooyu après batiment ya fa nekk wadd moom mu mu faatuwaale ñu ne kooku it ci la kon wa sahibul hadmi ki nga xam ne nag moo juróomeel bi mu ne wa shahidu fi sabilillah ki nga xam ne mooy martyr bi ci yoonu yàlla kon lii mooy li nga xamante ne mooy juróom yi nga xam ne ñoom la yonent bi alayhi salatu wassalam daal di fii léegi fay pour yombal mbir mi pour baña ñu am ñaata lañu am mooy xadis yi yëpp yu ñu wax nañ ko recensé foog naa loolu moo tax ne xadis yi ñuy gis juróomi xadis yi bu ñu ci paree yi ba pare ci ñu door a def conclusion boo xam ne ci suuf yépp yoo xam ne ñëwul ci xadis yi te ku mel ni imaam al-Hafiz Ibn Hajar daal ci tënk fukk ak juróom walla lu ko jege wala lu ko ëpp ne moom yooyu la gis ne wér na ñu daal di jël yooyu sinon al imaam al xaafid as-Suyuti rahimahullah tabaraka wa taala rahmatan moom cité na ci lu tolloog cinquante sept ci kurasa benn askaye bon as fascicule wala ab brochure boo xam ne def na ko ci tudde ko abwaabu saada fi asbaabi shahaada abwaabu bunti yi nga xam ne ñooy bunti texe yi yi nga xamante ne di euh, fii asbaabi ci sababu ash-shahada yi nga xam ne ñooy tax nit ki nekk martyr même bu dee ne nekkul martiru maaraka yu xare mooy yeneen yoo xam ne doo moom yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam xamal nañu ko muy ngëneelu borom bi tabaaraka wa taala bu mu defal xel bi léegi kon noonu nga ñuy def léegi bala ñoo dugg ci taxrij de yooyu léegi nañ xool fii yan na cité dañu al shuhadaa u sax léegi al mat'un da ngay bind soit nga jël sa feuille wala nga bind ci wet gi di def numéro un def un ci kaw wal ma mabtuunu nga def deux wal gariqu fii la def wal gariqu wala wal gariqu nga def al gariq mooy ki lab waaw mooy nga def trois sahibul hadmi nga def quatre wa shahidu fi sabilillah mooy ki tax sax ñuy wax moom mooy cosaanu woote gi ñuy woote martyr cinq léegi nga arrêté noonu yeneen xadis yi ñëw buñ leen gisee bépp boo xam ne tuddoon nañ ko fii tuddaat ko foofu jarul nga koy notewaat déedéet bàyyil noonu waaw boo gisaatee beneen nag nga continuer def six ba ni nga xam ne noonu la ñu xool après ñaata lañ am kon nañu yeman gi noonu daal di dugg nag comme ni nga xam ne ñun noonu mooy suñu euh, aada nag ci sunna bi nga xam ne moom mooy sunnaay boroom xam-xam yi en tout cas ci wàllu shara xadis yi mooy njëkk xam li nga xamante ne mooy taxrij bi ana fan nga koy fekk ak naka ñi mu tuddee fii nan lañ ko ëndee ci seen téere yi rahmatullahi alayhim léegi walla mu njëkk bi mooy ana est-ce kon al benn muttafaqun alayhi est-ce que kon al imaamul Bukhari ak imaamu Muslim Abul Husayn rek ñoo ko solo ñu ne du ñoom kese ñoom ñoo ko solo ah al imaamu Malik rahimahullah daal dina koy indi ci kitaabu salaa baabu ma jaa fil atama wa subh waaw léegi dinañ ñëw imaam Maalik moom ni mu ko solowee moom xadiis bi gën naa gudd di wax leneen parce que euh, ak ak al imaamu Ahmad ibn Muhammad rahimahullah waaye na ko noon al imaamu at-Tirmidhi solo na ko ak al imaam Ibnu Maaja rahmatullah alayhi bala ñu jàll ci al Shaykhayn xool imaamu Maalik rahimahullah Seydina moom ci Sumay la ko jëli muy mawla Abi Bakr ibn Abdurrahman yàgg nañ ko gis an Abi Salih Zakwan borom import export an abi hurayra radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala baynama rajulun yamshi bi tariq id wajada ghusna shawkin ala at-tariq fa akhkharahu fa shakara allahu lahu fa ghafara lahu wa qala ash-shuhada'u khamsa al-mat'un wal-mabtun wal-ghariq wa sahibu al-hadm wash-shahidu fi sabilillah wa qala law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwal tumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu walaw ya'lamuuna maa fi tahjiiri lastabaqu ilayhi walaw ya'lamuuna maa fi al-atama was-subh la atawhuma walaw habwa di la indee xadis bi yëpp mooy partie yi mujjee yooyu yëpp gisoon nañ ko mooy eh, law ya'lamu an-naas maa fi an-nidaa ba ñuy gis yooyu yëpp gis nañ ko ci Riyaad bi walillahi alhamdu wal minna kon lim njëkke dana benn waay bi nga xam ne la benn waay di dox ci yoon bi la gis benn bànqaas benn branche boo xam ne dafa am ay dëkk ci yoon bi mu daal di koy puus dandale ko randale ko ci yoon wi ba ñi ciy jaar ñi fiy jaar du leen gaañ nee na borom bi daal di koy sant moo waa joojee ci jëfam joojee daal di koy jéggal après nag mu tudd na shuhada u xamsa comme hadis bi léegi kanta ñun yi nga xam ne moom la imamul Bukhari an-Nawawi wax muy ash-shaykhaan muttafaqun alayhi al-imaam al-Buxaari rahimahullah indi na ko comme ni nga xam ne noonu lañ gis léegi ci euh, bu imaamu Maalik bi te ci moom la jaar mu jële ko ci Qutayba mu jële ko ci Maalik même tàllale bi Sumay mu jële ko ci Abu Saalih as-Sammaan léegi mu tudd lii lépp mooy li ñu tudd mooy li imaamu Maalik ni mu ñëwee noonu ah Seydina Abu Hurayra mu neena saa sam neena baynamaa rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna shawkin ala at-tariq faxarahu ba nim jeexe après na summa qala shuhadaa'u xamsa almatun wa après mu ne walaw ya'lamuna ma fi tahjiri loolu imaamul Buxaari mu ngi ko ndi kitaabul adhan baabu fadl tahjiri ila dhuhr ila dhuhri léegi nag indiwaat na ko ci kitaabul adhan baabu saffil awwal après mu indiwaat ko fi nga xamante ne kitaabu tibbi ma baabu ma yuzkaru fi ta'un waaye indi woon na ko tamit ci kitaabul jihaad wa siyar baabu shahaada sab'un siwal qatl foofu mu ne ash-shahaada sab'un voilà parce que dafa ñëw ci euh, Jaabir ibn Atiik hadiis Seydina Jaabir ibn Atiik radiyallahu ta'ala anhu loo xamante ne nii moom foofu yeneen saa salaam da ne li nga xamante ne mooy ash-shuhadaa'u martyrs yi de euh, sab'un juróom-ñaar lañ mooy nga xam ne kon cinq bi mu wax fii laysa lil hasri nekkul ne ci suñu hadiis bi bi mu ne ash-shuhadaa'u xamsa mooy ci la yem waaw que ne daal juróom la te fii nii déedéedéedéedéet déedéet loolu yemul noonu ah voilà parce que moom ci boppam nee na baabu buntu moom imaamu al-Bukhari shaha shahadatu sab'un voilà li tax mu dogu noonu ne sab'un loolu mooy loolu leer na que ne moom xam na ne même bu dee ne remplirul condition waaye sab'un voilà juróom-ñaar te tamit juróom-ñaar boobu mënoon na ci la yem mooy ëpp na ko loolu kon laysa lil hasr hadayni al adadayni lay euh, euh, lam yu'ta bihima li xas lil xasri euh, borom bi yonent bay saa saa waxu leen ngir ne affaire bi nag fii la yem sinon moom nee na na lool kon fook buntu boobu nañ gis foofu leen ko ëndee mu ne hadathana abdullah ibn yusuf boo gisee yëpp ci imam malik la jaar mu ne nettali nañu abdullah nu yusuf di abdullah ibn yusuf at-tinnisi abu muhammad al-Kalaa'i rahimahullah al-Misri génn àddina la 218 rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbaranaa Maalik mu ne xabaar nañu ki nga xam ne mooy Maalik di Maalik ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haarith ibn Ghaymaan Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari imaamu daar al-hijra boroom ngir mi génn àddina la 179 rahmatullahi alayhi an Sumayy muy Sumayy mawla Abdurrahmaan mawla kii gi nga xam ne Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham rahimahullah al-Makhzumi Abu Abdillah al-Madani yu génn àddina l'an 130 ci wute bu ci am rahmatullah alayhi an Abi Salih mu jël Abu Salih di Dhakwan as-Samman az-Zayyat al-Madani borom import export génn àddina l'an 101 ci wute tamit bu ci am rahmatullah alayhi an Abi Hurayrata mu jël Sayyidina Mawlana Abu Hurayra al-Hafiz ad-Dawsi génn àddina l'an 59 ci li gën a dëgër inshallah anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala ash-shuhadaa'u xamsa al-mat'uun wal-mabtuun wal-ghariq wa saahibul hadm wash-shahiidu fii sabiilillah kaana al-imaamu abul husayn muslim ibnul hajjaaj rahimahullah ta'aala moom eh, indi na ko ba pare indi parce que hadis bi daa niru hadis bi mu ci teg ñaar yëpp jóge ci Seydina wa Mawlaana Abu Hurayra foofa al imaamu muslimu indi ah, na ko mooy comme ni eh, nga xam ne moom itam ci Malik la jaar ci taalibi imam Malik yi mu wax comme li nga xam ne mooy baynama rajulu mu ne haddathana kitaabul imaama baabu bayaani shuhadaa mu ne haddathana Yahya ibnu Yahya mu ne nettali nañu Yahya ibnu Yahya di suñu sëriñ di Yahya ibn Yahya ibn Bakr moom imaamu Muslim ibn ibn ibn Bakr ibn Abdirrahman ibn Yahya ibn Hammar at-Tamimi al-Hanzali mawlaahum al-Minqari Abu Zakariya di Rayhanatu Nisabur génn am na l'an deux cent vingt-six moom nag da doon liir mu ne qara'tu qaala mu ne qara'tu ala Maalik man liir naa ci imaamu Maalik mi ngi sànq rahimahullah an Sumayyin gis nañ ko an abi salih gis nañ ko san rahmatullah ala aljami an abi hurayrata radiyallahu an aljami anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala baynama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna shawkin ala at-tariq fa akharahu fa shakara allahu lahu fa ghafara lahu wa qala ash-shuhada'u khamsa al-mat'un wal mabtun wal ghariq wa saahibul hadmi wa shahiidu fi sabiilillaahi azza wa jalla kon mu ngi noonu walillahi alhamdu eh, eh, eh, wal minna dinañu gis après après hadis boobu kon noonu la ko ëndee hmm? wallahu taala aalam waaye indiwaat na ko koo xamante ne mooy hadis bi nga xam ne moom moom moo ci tegu voilà voilà moom moo ci tegu moom al imaamu Abul Husayn Muslim ibnul Hajjaj rahimahullah waaw voilà riwaaya Jaabir ibn bi moom imaamu Maalik wu fekk daa am ku feebaroon yeneen saa salaam benn saxaaba doon ko mu ñëw daanaka mu fekk ci day dernier instant am yeneen saa doon laaj ne nan ngeen jàppe ñaata lañ ñuy wax ñu ne kon de sama shuhadaa'u xeet bi néew nañu te lool imaam Abu Hurayra ko tamit te mooy xadiis yuñ ci teg léegi yeneen saa saam ne woon ash-shuhadaa'u sab'a siwa waaw boobu dina indi yeneen xadiis yi eh, Jaabir ibn Atiik bi imaamu Maalik indi foofu mu ne leen man sa martiru sama xeet juróom la juróom ñaar lañu boo ci génnee yoo xam ne daa faatu ji tooru xare après mu daal di leen tudd voilà waaye loolu insha allah bu ñuy repérer après yi nga xam ne bon hadith boobu imaam an-Nawawi indiw ko fii mais euh, après euh, nañ dem voilà kon hadith baa ngi nii kon ginnaaw taxrij bi nii lëkkaale mag suñu bunt bi nga xam ne baabu bayaani bunt bi dane da ko indi ngir leeral mbooloo alhamdulilah ci juhada yi ñoo xam ne fii sawaabil aaxira nga xam ne alaaxira boroom bi da leen di jox yoolu koo xamante ne darajaay li nga xamante ne mooy martyr la ñuy am yool ba la ñuy am waaye nag fii ci àddina yughsaluuna wala yughassaluuna wa yu yusalla alayhim dañ leen di sang te dañ leen di jullee wuuteeg ki faatu ci toolu xare kon fii xam nga indil ñu xadis bu njëkk bi tuddal ñu ci ñooñu ñoo xam ne mu ngi commence comme que buntu bi ngir leeral ñooñu la mu indil ñu kon xamal ñu ne kon al mat'un ki nga xam ne le pestiféré mooy ki nga xamante ne nii dafa génn àddina ci peste voilà wal mabutun ak ki nga xamante ne biir bay funki biir buy metti la am na ñu ne mooy bépp biir buy metti rek voilà bépp biir buy metti nit koo xamante ne dafa faatu ci biir buy metti ci xeet yonente way sa sam ci waaye mooy ñi nga xam ne imaam al-Qaadi mu ne mooy ñooñ nga xamante ne biir seen biir yi euh, comme ñooñu am quashi wor koor ci gone yi ak yooyu nga xamante nii Euh, day funki waaw intifaaxul intifaaxul batn waaw waaw nga xamante ne nii euh, biir bi waa lool yu metti la waaw yu metti metti kon après mu indi wal gariq euh, mooy ki nga xam ne dafa la waaw dafa noyé le noyé waaw le noyé hmm? Euh, bu français bu bu euh, saaxibooloo almabutun am nañu naan mooy dysenterie voilà mooy dysenterie boo ci faatoo nga xam ne biir bi lay metti lool intestin yeeg biir bi daal di metti voilà léegi kon indil nañu euh, ñooñu wa saaxibul hammi ci lab ak ki nga xam ne dafa maatu ci ay décombres mooy dañoo bombarder fen wala bo toit ba kër gaa wadd ci kawam plafond ba Euh, wala immeuble yaa wadd moo xam tremblement de terre moo am fépp wadd léegi mu génn àddina wala batiment bu yàgg la ñu nekk ci suufam euh, vendeur de sommeil yi nga xamante ne nii ay jaaykatu ay nelaw lañu mooy ñi nga xam ne ñooy ñëw ci nit ñi chaque fois di di di vivre sur la misère du monde fekk ñoo xam ne dañoo soxla lool amuñ fuñ dëkk ñuy profité ci ay kër yoo xamante ne nii euh, kaña sax waru fa woon a dëkk xanaa la ñu war a wax ñoom ñu ñëw ko di ko di ko luye ay nit di lekk ci ñoom xaalis te duñ fa def dara duñ leen toppatool dara ba mbiri wadd seen kaw kenn du ne bon gars yi ñoo ko tey quoi noo yow daa fekk yow da ngaa am da am da am choix rek waaye boo xamoon nekk ci nekk sans abri mu metti ba pare am njaboot ak am foo dëkk foo xam ne fa ngay suturloo ñu proposé la lool wóor na am na fooy toll da nga ah jël fii de moo gën fan bu ma ko jëlul fan laay nekk fan waaw waaye nag képp koo xam ne dundoo yooyu bu la neexee nga toog di analyser que voilà di dal gaa yi waa ñoo ko def nangam déet loolu dañ naan la kooku mooy bokk na ci yonent balay saa saam di wax lii après nag mu indi wax shahidu fi sabilillah kook boo ko tegee ne moom bokkul ci ñi nga xamante ne ñoom ay martyr lañ en dehors moom mii lañ waxoon mooy kurul moom <laughs> waaye dañ ko ci boole cinq bi kon hadis bi leeral na loolu walillahi alhamdu wal minna ñu ngi ciy gis Euh, beneen duñ ci mën a jànge mooy ngëneelu xeet wi lii nga xam ne moom la leen borom bi defal tamit nga xamante ne peste comme ni nga xamante ne xadiis yi noonu la ñëwee ne daa nekkoon sayyidatu Aisha radiyallahu anha yenent bi alei saa salaam di ko wax ne daa nekkoon mbugal la woon ngir xeet yi fi jaaroo yéeféer yi ay mbugal la woon waaye sama xeet moom daa nekk loo xam ne rahma la yërmande la ngir ñoom allahu akbar allahu akbar loolu nga xam ne ngëneelu yàlla la zalika fadlullahi yu'tihi loolu de mooy ngëneelu yàlla moo koy jox ku ko soob wallahu ala kulli shay'in qadir kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala